baada audu billahi min alsheytaani alrajim kullu nafsin daa'iqatu almawt summa ilayna turja'un suñu boroom di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom fukki ba juróom ñaar mu ne kullu nafsin bépp bakkan rekk daa'iqatul mawti luy mos dee la de summa ginnaaw gi ilayna ci ñun boroom bi tabaaraka wa taala turjawuna ci lañ leen di dellu bu ngeen faatoo mu ne walladina aamanu ñi nga xamante ne nag ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf ci kaw suuf jëw yu rafet yi te baax lanu bawwi na waat naa ne dinaa leen wàccee dinaa def seen wàccuwaay minal jannati ca aljana xurafa ay pantere ay néeg ay étage yu kawe yoo xamante ne ay dëkkuwaay yoo xamante ne yu kawe kawe tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca ronam al-anhaaru dex ya nga xam ne moom la wax ca suuratu seydina muhammad ak wala suuratul qitaal alayhi salaatu wassalaam mu ne dex yoo yële di dox di daw ci seen suuf xaalidiina fiiha ña fa dugg ci ñu baax ñoo ñële fa la ñuy sax de neex ma ëskëy neex ma ka baax aka neex ajrul aamiliina li nga xam ne mooy pay ak ñi doon liggéey liggéey goo xam ne doon jëf ci kaw suuf jëf ju borom bi nangu alladiina ñooñ mel ni ñu ne ko borom bi ñooñ ñooy ñan mu ne alladiina sabaru mooy gaa yi nga xam ne dañ doon muñ nekk ci li ma leen digal waaye doon muñ doon sori li nga xam ne moom laa leen tere wa ala rabbihim ta ci seen borom yatawakkaluuna moom lañu doon wàkkeerlu de mu ne wakayin min dabba ñaata yoon ngay gis ana ñaata ngay gis min dabbatin ci yi nga xam ne ñooy dukkat ci kaw suuf ci li nga xam ne mooy rab yeeg njaay àll léeg yooyu yépp laa tax taxmiloo picc yeeg njanaaw yi laa tax taxmilu du moom moo yenu rizqaha li nga xamante ne nii mooy mooy wërsëgam de waaye li xew mooy allahu borom bi tabaraka wa taala yarzuquha moom mooy moom mooy ki nga xam ne moom mooy wërsëgal dabba yoo yële muy yoo yële di dukkat ci kaw suuf wa iyaakum waaye yéen nit ñi yéen tamit moo leen di wërsëgal waaye wa iyaakum ak yéen jinne yi borom moo leen di wërsëgal de as mooy aji déggaakoon gi al-alimu mooy aji xamaakoon bi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax comme ni ko xamante ni noonu la ko al imaam abnu al ahmad ibn muhammad ibn hanbal ak al imaamu tirmidi naka noon al imaamu ibn maaja rahmatullah alayhim solo ci xadiisu seydina umar ibn al xattaab anhu wa mu ne yonent bi salaatu wassalaam nee na yéen de law annakum bu doon ne yéen nit ñi dangeen a nekkoon ñoo xam ne dangeen di wàkkirlu ci borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg ni ngeen war a wàkkirloo ci moom waat naa ne kon de la razaqakum la ruzuqtum ci riwaaya bi la yarzuqukum kama yarzuqu at-tayr waat naa ne bu boobaa di borom bi tabaaraka wa ta'aala dina leen wërsëgal comme ni nga xam ne noonu lay wërsëgalee picc yi de njanaaw yi tax du ñoom picc yi boo leen gisee ñu xëy dañuy xëy ximaasan seen biir yi dara new ci ñu génn def am mbooloo di wër di yéeg ci kaw di asamaan si di dem di wër loo xam ne moom la ñuy lekk waaye gis nga bu ngoon jotee watar waxu ba ñuy dëpp bu ngoonee di ñibbi ca seen tàgg ya bitaanan seen biir bi bu ngeen bàyyi woon seen bopp borom bi dëgg-dëgg mooy ne borom bi ni muy sa wërsëgale picc yi njanaaw yi noonu la leen di wërsëgale waaye lu am solo la mooy picc yi bi ñu xëyee dane tax du ñoo xëy de tooguñ seen tàggee di xaar borom bi jox leen li ñuy dunde déedéet dañoo xëy dem loolu mooy fiqhu du'a xam ni ngay ñaane ak xadiis yonente mi alayhi salaatu salaam mooy waxul ne picc yi dañoo xëy toog seen néeg naan nag bon seen tàggee ñu ngi wàkkeerlu ci yàlla non dañoo dem di uti lu ñu lekk waaye jàppuñ ne mukk seeni effort seeni lu moo leen di may li ñuy def seenu mën a naaw déedéet ñoom dañoo bàyyi seen lépp borom bi dinañ def nag sabab yi voilà ndax ëtt ndëkkal sabab loolu mooy sunna yonente mi alayhi salaatu tawakkul ala allah kantaa di wàkkirlu boroom ci boroom bi loolu mooy xaalam noonu la masa waaye nag du ko doon tere di jàpp ci sabab yi moom mi nga xam ne moo jàngal ñépp lu moom boroom bi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mbir mi loo lële kon nag affaire bi jar naa xam de moo tax ñu naan dëddu àddina nekkul jël sa alal yépp joxe ko toog di jaayu ne da ngaa ñàkk yow da ngaa déggu àddina yow xamoo li ngay wax de man ngaa nekk ki ëpp alal ci kaw suuf dëddu àddina ci kaw suuf te loolu al imaam al Cheikh Omar al Fuuti Taal radiyallahu taala anhu leeral na ko lu bari ci rima yi nga xamante ne façon yu mel noonu nële ñoo xam ne ay borom alal lañ woon nekkoon ñi nga xam ne ñoo gënoon seen jamono en tout cas ci gox yooyu yépp gënoon leen a xam boroom bi gënoon leen a gaamu yàlla ay sëriñ yoo xam ne ñoo ca àll ba lañ doon ne di dunde di napp di lekk seen taalibe yi ndekete yoo kële moo leen gën fuuf yooyu ko dem ci rima ibn boobu Seydil Haaji Omar radiyallahu anhu diñ ci gis ay exemple yu bari ku nekk rek sa dund da koy gis bu dee yow gumbawoo walla kon loolu la kon suñu borom tabaaraka wa taala mu ne wala in saaltahum te gis nga ñoom yéefiru màkka yi boo leen laajoon li ci yéeme man xalaqa samaawaati wal arda boo leen ne woon moo yéen kan moo binda samaan yeeg suuf yi wa saxara shamsa mu daal di tàggat li nga xam ne mooy jant bi wal qamara ak weer wi la yaqulunna waat naa ne ñoom ñépp dinañ la wax allahu dinañ la ne allahu la de muy borom bi kon nag loolu fa an naa yufakuuna nan lañ ko fi ma ne bàyyi nag détourné wu di jaamu leneen di jaamu leneen bàyyi ko fi moom borom bi tabaaraka wa di sos yeneen yoo xam ne moom la ñuy jaamu wëllif ko waxoon naa ne lii mooy yéeféru Makka yi ñi ëpp ci ñoom waaye waxoon naa la ate bi boo ko nee ko bindaa samaan yeeg suuf danaan la nature bee ko féendi allahu borom bi yabsutu rizqa mooy ki nga xam ne mooy tàllal wërsëg de liman yashaa'u ku ko soob min ibaadihi ci jaamam yi wa yaqdiru waaye yumti'uhu ku ko soob moo koy xompal wërsëgam inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla bi kulli shay'in ci lépp alimun ku ko xam la mu ne wala in saaltahum te boo laajoon ba léegi ñoom yéefiru màkke yi man nazzala min as-samaa'i anakan moo wàcce ci niir yi ma ndox fa ahya bihil arda ginnaaw gi mu daldi ciy dundal suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba mu faatoo mooy ba mu gentee la yaqulun na waat ne dinañ la wax ñoom allahu borom bi tabaaraka wa ta'aala qul kon nag waxal boobaa alhamdulillah mbooleem cant yi boroom bi la ñeel bal li am ba des kon yi xam ngeen loolu léegi nag xam ngeen ne moo bind waaye bu ngeen ñii ba jaamu ko des foog ngeen wutal ko ay dend kon yéen daal mbir maa xool leen boobu raisonnement ma ce que mooy xellu na wala déet bal li am ba des mooy aksaruhum lépp ci ñoom yéefér yi laa yaqiluuna duñu xalaat ndax muy xalaatoo xam ne loolu man da nekk ki bind moom dong waa booy jaamu koy xanaa moom dong ngay jaamu wa ma hadhihi al hayatu yëgal leen na gis nga àddina gu doyadi kii da suufe ta doyadi mooy illa nekkul lu dul illaa lu dul lahwun mboosóor la dee wala wala ibun akum po mooy ngir ñi nga xam ne looloo leen tax a jóg te ku topp àddina mooy gis nga pomeeg mboosóor yi ci lool ngay ne wa inna daaral axira li nga xamante ne mooy dund gu mujj ga nag mooy kër gu mujj ga la hiya dëgg-dëgg alxayawaanu mooy dëgg-dëgg dund gi ndax dund googu moom du jeex de mooy dëgg-dëgg dund mooy alaaxira mooy moo taxoon yonent ma lay saar saam waxoon gisoon nañ ko bi ñu doon gas xandaq bi allahumma inna al aycha aycha alaaxira farham lil ansaari wal muhaajira comme niñ ko gisoon laahumma ma allahumma hey yow sama borom maa ngi lay woo inna laay sa dëgg dëgg dundu gi ba mooy aysul aaxira mooy dunduk alaaxira kon nag yërëmal ma sama ansaar yeek muhaajiruuna yi radiyallahu anhum kon wa inna daaral aaxira këruk alaaxira gu mujj ga la hiya dëgg dëgg wala xayawaanu mooy dundu gi dëgg dëgg dëgg de law kaanu ya'lamuuna bu doon ne xamoon nañ fa idaa rakibu fil fulki bu ñu yéegee gaal nag daawullaha ba mu rëngi rëngee leen géej sàmbara daawullaha muxlis muxlisiina lahu diin dañuy woo di ñaan sellalal borom bi tabaaraka wa taala seen ñaan yi ngir mu muccal leen falammaa najjaahum bu leen muccalee nag ilal bari yu teeral seen gaal yeeg seen bato yi ci jéeri ji idaa hum yushrikuuna ñu tàmbali di ko bokkaale mel ndumam lañu doon woo li furu ngir ñu ñu weddi bi ma aataynaahum la leen borom bi defal nag ci ay xéewal yépp ñu mujj di ko weddi bañ suul jëf de mooy suul xéewal googale wal yatamatta'u waaye ngir ñu bànneexu rek nekk ci seen bànneex yi loolu topp tax nangu ñoo delloo jukkal seen borom fa sawfa xelséef nañu ya'lamuna xam dinaa leen fay ci loolu la ñu may bokkaale awalam yaraw ndax ñoom gisuñu an naa kenn ñun borom bi jaal naa ñoo def xaraman mu nekk loo xam ne màkk gi defal leen muy foo xam ne borom bee ko ñoŋal aminan goo xam ne gu am sécurité la gu wóor la wayu taxattafu naasu ñu ngi këf nit ñi nag min hawlihi min hawlihim li ko leen wër mooy waa màkk ñi borom bi moo leen defal fii mu nekk boo xam dëkk boo xam ne dañ koo wormaal képp koo xam ne sax dangaa dëkk Makka rek bu ñu la gisee dañ la doon wormaal loolu boroom di def ko def ci ñoom ñu am jàmm alors que dëkk yi leen wër ñooy ay razzia nit ñi dañ doon xëy arab yi songu ab dëkk daal di dal seen kaw jàpp rey ci góor ñi jàpp jigéen ñiy def jaam loolu nag boroom bi daal li leen koy fegal ñoom waa Makka ñii defal leen loolu waaye nag teewul dara lañ ko gëmul jaamu wuñu ko de ñu nekk fa yooyu yépp borom bi defal leen xéewal goog alladhi at'amahum min ju'in wa amana amanahum min xawf comme nam waxoon di leen leel ci seenu bu ñu xiifee waaye di leen musal ci li nga xam ne mooy li nga xam ne di leen sécuriser ci tiitaange googale xew ci arab yi waaye ñoom gëmuñ loolu la de waaye ñu bàyyi ko fi suñu borom ne afabil baatili ndax neen ndax iblis neen ak seen xërëm yii yu'minuuna moom la ñuy gëm wa bi ni'matillahi te xéewalu borom bi yakfuruna moom la ñuy weddi lool de laajal ma leen ko jaaxal na jaaxle na waman azlamu kenn ku la tooñ nag nim maniftara ki nga xam ne day duur di sosal alallahi ci borom bi kadiba ak weddi naan borom bi daa am ñeneen ñoo xam ne dañ koo war a jaamoog moom mel ni moo leen ko digal aw ba pare waajooju ba mu daal di weddi bil xaqi wahyu bii weddi l'islam bii weddi sayyidina muhammad bii alayhi salatu wasalaam lamma jaa bam ko dikkalee alaysa fii jahannama ndax nekkul ci biir safaraaw jahannama maswan delluwaay lil kaafiriina ñeel ñi doon weddi ah kay walladina jaahadu borom baa ngi tëj saar bi muy bu mujj mu ne walladina jaahadu fiina ñi nga xam ne ñoo kër kër ci man ci sama ngëm ci lislaam bi ci sama biir ci man borom bi tabaaraka wa taala sama atteye sama li nga xam ne moom laa tëral ak sama namm ma sopp ma loolu ji ci góorgóorlu fii naa ci ñun la nahdiyannahum waat naa ne man borom bi de dinaa leen gindi subulana suñu yoon yi nga xam ne ñoo may indi ci man jotale leen ci man ba ñu agsi ci man dinaa leen ko yombal teg leen ci wa inna allaha te borom bi tabaraka wa taala la ma al muhsiniina wat naa ne ñi muy dimbali di ànd ak ñoom ci biir ak ci biti di leen jàppale ci lépp mooy ñi nga xamante ne ñooy ñiy rafetal te ñooy wéy ngëm yàlla yi yal nañu ci borom bi ci boole kon fii la saar bi yem fii la tamit suñu juzu bi yem